bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziyaar ngir yàlla dim sëriñ Tuubaa di leen sant seen taxawaay ndax moo tax li ñuy liggéey rafet wóolu bi ñu jàppale moo tax mu mën a sori insha allah kon ñu ci nekk yàlla ko yàlla gis dafay nu te dimbaleen bu suñu jotaay sax te yàgg danaam ci ngërëm yaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Sam nag comme ni ko waxee moom daanaka mu tudd présenté waaye comme képp ku nekk ci mbooloon te depuis soog a ñëw amee nañ ko mu xam kii war a waxtaan rafet na saa su nekk rek nu fàttali taalibe yi li muy liggéey ngir yàlla ak yonent bi ak jëm sëriñ bi muy suñu ndimbal ci ñun yëpp xam nañ ne mi ngi wattu alquran ci bi mu amee fukki at ak juróom-ñaar wattu boo xam ne bii gu mat la mooy man koo tari ba mu jeex te doo ko gis boo ko joxee kayit it mu mën koo bind ba mu jeex te du ko gis loolu ñu waxtu bu mag yàlla def na it mu jànge ci université bu Zaytouna ca Tunisie suñu borom baax na ko mu am maîtrise ci lettres modernes ci université bu Dakar fekk amoon na beneen maîtrise Tunisie am nay maîtrise u arabe am na doctorat ci arabe ak tasawuf maanaam ci lislaam bokk na li mu liggéeyal yoon wi traduire ay téere Serigne Touba jële ko ci arab def ko ci français ba ñi nga xam ne ñii yàlla def na jànguñu arab ñu mën di jariñ ci li bi wax ngir gën a rafetal seen diine bokk na ci téere yooyu Masaalikul Jinaan Mawaahibul Quddus al Jawharun Nafis Tazawwud Shubaan Tazawwud Siraar Munawwirus Sudur Mulayyinus Sudur Silkul Jawaahiri taqribul aqsa ak yeneen ñaar fukki téere ak ñeent yoo xam ne yi noppi na ko waaye moolaguñ ba mu génn yàlla def na li ëpp ci ihya wa ulumuddin traduire na ko encore ci français loolu itam génnagul wax nañ ne ki nga xam ne moo ëpp ay band ci ay waxtaanam yu waxtaan ci diine ak mbaaxu sëriñ bi amagum na juróom benn téeméer ay cay kaset kon taxawaayam ci lislaam yàlla gis na ko yàlla na ko yàlla fayal ci diine ak taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكتبه danaa sant yàlla ak julli ci yonentam nuyoo bi cant bi mbërëm yi ndokkeel bi ak balu xaq li ñu war a waxtaane tey dañ koo tànn ko ñu tuddee ko tariqul kamaal wala ak tariqu ilal kamaal mooy boo koo xam ne jëloon naa ko démb ci Atlanta mu xat wax ci tuuti ñu ñaanaat loolu jënd si ci ci yoo xam ne dama ci jaar bu gaaw rek dugg ci biir sama moo dox bi yoonu jëm mag li dee lu manqué mooy jéem a yokk jëm mag mag boo ko déggee mooy yoo xam ne yi mu itte ci loolu faj na ci sama aada ci nag mu nekk ba dara manqué wu loolu moo di mag ci seetu doomu aadama mat na bu ko seetee dana dem ci wat ñeenti mat yi wala juróom dana bu njëkk bi suñu borom moo ko jagoo tabaraka wa ndax moom ñi xam ne amul fu mu dale amul fu mu yem ma ne suñu mu ngi fii ma ne nekkul tànn ku ñu mën ne nekk ko wala ma nga fa ndax moom bi biir jamono kon nekkul ci biir jamono jamono mënu ko ëmb amul tey ëllëg démb ñu ko waxee woon rek te sàmm ñu nga démb dafa loolu amul amul jël amul jamono ñun ci gàttal géej la boo xam ne nit mën na ci xuus ba lab ci biir nit mën na ci lii bu faw te bu jeex mooy li ñu tuddee tawxiid su borom borom tur yu yu rafet yu sell yi ak melo yu mag yi ak jëmm yu sell yi nga xam ne kenn waru ci xalaat aram na doomu aadama di ci xalaat ndax rëyaay boo ko mën a jox fooraay boo ko mën a jox màggaay boo ko mën a jox soree ak la nekk ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen di xalaat ci ay meloom ak i turam ak i jëfam te bu leen xalaat jëmm ndax bu ko mën a def mukk dara jaram kon amul bërëb amul jamono amul ak wàll bu mu féete xel mënu koo jot def def la noonu dana xaraam kon di xalaat ci jëmm suñu ndax lépp loo xam ne dañ koy askare ci moom mu jëm ci jëmmam ji ku xamul ne jëmm ne boo ko xalaatee wàññi dara jam am bàkkaar te mën na indi rékki bu gëm ci kii xalaat kon xalaat am na fu mu a jëm ak fu mu war na jëm moom dafa peet lépp lu mu doon mu ngi ci kaw lépp bu matuk ci mboroom buñ ko bàyyee mat ci sës moo di ma explique malaayika ak yonent malaayika ak matu matu yonent du li lu tax a jóg ak seenu woote ak seenu mati ak ñi yonent féetee kaw malaayika ci ay wet yu bari bokkul ci li lu tax a jóg dañ cee jaar rek ngir lim xeeti mati nii bu jógee ci ñooñu ñu xutbul xaws al aqtaab al arwaat te afraadul aalami ñi nga xam ne xalifatullah fil ardi kenn ku ci nekk moom nga taxay maanaam nguuru yàlla ci kaw suuf suñu borom di wax yàlla di daal wa azza qadaruhuna inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula yëkkati nañu wëllëreew fas fasu contrat wu maye jox ko xaqam ba mu mat ñu gaaral ko asamaan yi ñemewuñ ko ñu tiit ñu gaaral ko suuf yi ak montagne yi ak tënuñu ko doomu aadama tàllal loxoom ni jox ma ko suñu borom danaa ko jox xaqam mu teg ci ne innahu kaana zaluman jahula nit mën a tooñ la te ku réer la mën tooñ boppam ndax yenu na lu àttewul ku réer la ndax umpale na ahdullahi fa mu toll diisaayam ak tëlib doomu aadama jombante moom mu ñëwee koo yenu waaye nag suñu borom ba mu nangoo loolu te kenn nangu ko lu moom dafa am lu mu ko defal ak fu mu ko sas ak nu mu ko bindee ba mu mën a wéer loolu muy mbir mu xóot di mbir mu diis di li ñu war a waxtaane kon tey insha allah diggante kon pour ñu xaw si yooyu ak siddiquuna yi ànd ak ñu ñu ëppante ñu ñu sutante ñu rawante ba nga xam ne ulama yi wax nañu ne juróom-ñaar fukk siddiquuna yi te siddiq maqaam bu kawe lool la bu kawe kawe kawe bu ñu ko dencee sax da nga naan nit mënu la mel noonu waaye bu ñu si jàppee juróom-ñaar fukk ñu bëgg a wuutu xutbul xaw si bi lu toll ne xas yi nu bët ak xib yi ñoom ñu lakk ba xam ngir màggaayu leer yooyu ak seen diisaay ak seen tàngaay bu fekkente ne ñeenti daraje yi mag yi yooyu yooyu ne bi ci tegu muy kamaalu amati naas maanaam nit ñi rek ñi ci ordinaire ñi nit ñi daj àdduna seeni xam ne ñoom ñoo dox ñooy waaxu ñooy daw jëm ci mag jëm ci nañuy mate ak fa ñuy mate war xam yoon wi topp yoon wi te duñ ko jàng ba àgg ma ngeen bëgg a waxtaane xam ngeen suñu borom dafa dundoon ci jamono ndax jamono rek la ñuy am li muy def lépp ci jamono bi la ko def te jamono bi ñu amal asr inna insana la fi xusr doomu aadama fi mu war a jaar ba mel na war a mel mu tëlee ko mu askane ko ci gàtt ndax la mu faxante woon jëmm ci yow ma alas ci birat bi dum parce que borom bindee roo yi te bindagul jëmm yi te deesu leen roo di ko xam boromam di leer kese boo xam ne umbulewul amul wàll bu mu féete amul kanam ak gannaaw amul ndeyjoor ak càmmoñ amul lu yaay guddaay fekk na sax euh, soñ am na si ñoo xam ne wax nañu ëppante roo yi ci diisaay ak ci talaay ak ci guddaay waaye ñoo nga xamee ne doomu aadama bi yan boobu mu fas yéenee téye yan ko te nangul ko boppam kenn forcé wu ko ci ba tax ci lañ sang la fi xosir ndax bu seetee ci muy jaaraat nag jaar-jaar yooyu ba mu muy àgg fa mu war a àgg ngir mën ko li nekk ci diggante bi mooy li doy quoi ndax ci mboolem dafa ne laqad xalaqna l-insaana fii ahsani taqwiim thumma radadnaahu asfala saafiliin illa llaziina aamanu wa amilu saalihaati falahum ajrun ghayru mamnuun bind naa doomu aadama ci gën jaar ci melin binde ko noo xam ne daanaka lépp lu mu bëgg man na ko ndax ak dundam dafa nangu tàggatu tàggatu mooy entraîné ci dara ba mën a def loo xam ne dañuy defe du du mën a kese bu ko seetee ci wetu yaram bu ko waxee woon démb ngeen seet li ñuy wax yoga xam ni ñoo xam dañuy entraîné seen jëm seen yaram bay def loo xam ne daf lay jaaxal noonu yaramu nit ci bitti mën a yokkoo ba àgg fu jaaxal nit ku ko xamul biiram itam diggante xolam ak ruuxam ak xelam noonu la mën a tàggatoo ba àgg ci loo xam ne ku ñu koy nettali te xamuloo ko doo ko gëm mooy fi ahsani taqwimin waaye nag su ma radad na asfala saafili nag gannaaw bi nu wàcce ko ba mu gën a suufe lépp luy suufu ndax nit ñaari ontu ba nekk ci moom yaram ak ruux kenn ku ci nekk li ñu wax antagoniste dañoo dañoo bañante dañoo féewaloo loo dimbali kii rek lor nga ko kee loo may kii xañ ko kee ñu demee ne penkook soowu loo gën a waaxu jëm penku yaa ngi gën a sori soowu noonu li loolu tax nit amee melow malaayika bu ko toppee yar melow woowu topp ko dana mel ne malaayika yi sut malaayika yu bari amee itam melow baahima muy mer ak bànneex ak naqar bu ko toppee topp lu ko neex rek lu mu aajowoo ci lekk ak naan ak nelaw lépp lu mu doon dellu ba gën a suufi bàyyima yi ñu ko soo nekk xam ne biir yaramu nit ki biir deru nit ki malaayika ngi ci mbaam xuxa ngi ci xaja ngi ci gaynde ngi ci jaana ngi ci lépp lu suñ borom bind muy lore wala muy jëriñ mu ngi ci biir lu kawe wala lu suufe di koy xajub ngóom bi ci topp meram ak soxar indi noore gëdde ciital nit ñi bañ leen bu roog yow ndax si bii jël bi meloo xajub ngóom lay dekkee wala mu topp bànnee xam mel ne mbaam foofu bu ko roogee ni mbaam foofu lay dekkee bañ ci yes yëpp bu fekkente ne nag ndonte bi yooyu rab yooyu ma waxoon yëpp jaan yeeg jigéen yëpp dindi na seenu melo ba mu set bu fekk ci malaayika yi bu fekkee ne topp na seenu melo ku mu ci gën a topp meloom rek mel ni moom bu keroogee ci maanaam moomu indi bu fekkee ne boole na caay caay yi ñoom ñëpp daal nekk seytaane kon mën na nit mën na nekk seytaane mën na nekk malaayika mën na nekk mala mën na nekk rabu àll bu soxla waaye nag suñu borom tàkkal ko yoon naan piste yoon woo xam ne ca la war a jaar génn nga ne dina jaahadu fii naa la def jiyan nam subulana suñu borom ne gaa yi nga xam ne jihaad nañu ci sama yoon day danaa leen jaarale ci suñu yoon yi jubbi moom la suñu borom wax loolu ñu tuddee jihaadu nafsi xeex sa bakkan xeex lépp loo xam ne ci yow dana la xañ lu baax wala dana la jafee la melaw jëm ci yàlla ndax jihaadu nafsi mooy ak jihaadu akbar maanaam xeexal sa bakkan ba noog ko mooy jihaad bi gën a mag moo gën a mag jihaad yi nga xam ne da ngay yor daan naa di xeex ak noon yi di leen bay mu ngi la jéem a rey mu yoon gudd bari ay étapes yi nekk ci diggante bi bari ay jafe-jafe yoo xam ne du ñu jeex mukk ndax garab yi ci yoonu nit te dundam lu gàtt la yi nga xam ne moom la aajowoo ci adduna bari ba xam ne dafa mel ne que géej xam ne duus yi dañuy jëlaat ñoom donc adama di ku ñàkk kattan di ku réer di ku ay pexe ci melo yu bari ci anam yu bari ci wet yu bari bari ay bëgg-bëgg. yoo xam ne dana ko xëy mu di ko sàkk jéem koo am di nit koo xam ne ñu ne mu bari ay mébét bëgg àdduna bëgg alal bëgg garaja gaaw ci yokkat ci muy jaamu yàlla gaaw a bëgg bànneex bëgg noflaay du sonal boppam lu yàgg lu dul dal dina xalaat na mën noppaloo rek yàkkam bi njëriñ lépp luy dugg di jëmul njëriñ bu ko yéexee am rek dal di bëgg a xàddi wala mu ñoqat ku gaaw fàtte la itam aajo yi ak situation yu wuute yi di ko xëccoo ci anam bu nekk mu umpale diine di ko fàtte àllaaxira mébét yi muy mébét ci adduna di ko yóbbaale di ko fëkk di ko wëlbati jëme feneen ci boppal fa mu waroon jëm mu nekk ci biir adduna bi sottiku sottiku bu gaaw fees dell ak xew-xew yu gën a doy waar am ci yoo xam ne seytaan daf ko ci xéer ba kanam di ko ci xéer mu bëgg ko lool te ñi dagal ñi du dagal ñi dagal am lu lu muy war a dagale ak lu mu dul dagal yooyu yëpp dinu xëcc dinu ko ëpp doole waaye su moom ne allahu nuru samawati wal ardi mafruuji kamishkaatin fiha misbah du baaxul ci suñu jaay suñu jaay su ko ànd ak kooku bu ñu yoo xam ne jël mbarak ila axirihi feneen aw ko zulmaat ci baax lu ji ndax si aw ko ñu bokk ci moom ñu bokk ci saxaabu zulmaat mu baax fokk baax ila axriya lahu lam yakad yaraha kon mën nañu dëgg laa wala wala maanaam ñun diggante ñaari description yooyu suñu borom décrire lëndëm maanaam melal bi ñu melal lëndëm bu tëx bi nga xam ne moo nekk ci kanamu doomu aadama te yenn ci dikk yooyu ma nekk yoon ak yëpp di ko dugal ci biir lëndëm boobu di ko nooral ci biir géej lëndëm ak leer bi nga xam ne moom la njëkk wax muy allahu nuuru samaawaati wal ardi ak ni ko suñu borom misaale gëdd boobu nit nekk ci li ko jaaxle li ko ñàkk kattan amul lu dul dellu ci borom ñaan ko kattan ñaan ko ak leer ñaan ko gis bu rafet ak xam ñoom bi itam cawarte ba defee mën a topp lu njëkk li waxtaanee ko lu mujj li yow muy yoon woo xam ne ci la war a jaar jëm ci xabar xabaratu qudsi te qudsi nga xam ne mooy fii suñu borom bu sell ba nga xam ne mooy àgguwaay bu mat ba nga xam ne ku fa àgg sa lépp baax te dara du mën a yàqu mu waree nga ku loo muñ ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na ak imaan mun nag mooy genn wàllu diine diine yëpp bu ñu ko seetoon na mu toll ñu séddale ko ñaari xaaj genn wàll mun ñu ndax ñu tere lépp da ngay mën a mu ngi bàyyi ko a mu ngi def ko te léeg-léeg dana tiis léeg-léeg nga tàyyeel ak ma waxoon ne ci nga mu demee ni ma waxoon ak yi ci nekk yëpp wër ko ay mbokkam nekk ci ay doomu aadama ne am seen xaq ci moom ñoom ñu am moom it mu am xaq ci ñoom war di jëflante ñoom war rafetal jëf ci jëflante bi tax mbindeef mu nekk jaamu suñu borom la te jaam alal la nit ku fekkoon sa alal mu di ko yàq du la neex moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne fekk kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko yaa ngi yàq mu ne ah ndox sax yàq ngi ci mu ne ko boo newoon ca tàkkal géej gi sànq bi jàppee yàq ngi ci ndax lépp loo gis ci adduna day sabbaal suñu dégg waaye ñax mi day sabbaal géej ndox mi toq bu ci nekk day sabbaal lépp day sabbaal suñu borom te wax boo ko euh, alati boo ko détruire sabbaal nga ko sabbaal suñu borom dox nga ak gàddu ci masuuliya maanaam euh, responsabilité bu doy waar. jëflante nit ñi nag te mucc mënu lu jafe ndax seen xaq yi foog nga jox leen ko te doo fàtte sa xaqi bopp doo fàtte itam sa xaqi borom. nga a daan naa a da muñ di xel xel mu sell ak ñaw ñun ñii tam ci yeneen wet ñuy kiiraay yoo xam dañoo dox sa digganteeg sa borom tooñ yi lay tooñ ngay xalaat a fayu ak yi lay ameel ak bon yi nga di xalaat na nga koy fayoo na ngay jëflante ñoom ñu ñëpp dana dox sa digganteeg sa borom ndax dana jëlee bi fi mu nekkoon yóbbu ko feneen sallallahu alayhi wa sallam ne man xot yëpp shakara وربي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وبر واستغفر ñëpp bi ne kon ñoom la ñu xam bu ne ulaa'ika lahumul amnu muhtadun képp koo xam ne yàlla natt na nga muñ dafay jàngal ni muy nekk ci adduna wala yàlla toog nga muñ ndax li nekk ci nattu mën na far nattu bu naaw mën na far sa bàkkaar yëpp bu fekkee gëm nga delloo ko ci yàlla teguloo sa mel morom di def ne moo la ko def nga xam ne lii yàlla nga muñ ko. mooy mënul tulee ko soxla ndax suñu borom li ci gën a bari ñi mu def xarit lay faral di teg lu tiis ci àdduna dana ni nit xarit bu bëggul defalee lu baax sax mu teg defal kooka lu tiis yàlla bi sallallahu alayhi wasallam benn def na ko daf ko day siirul balaa keneen ne ko ay ko siirul ñàkk boo tiyee ko sax sant xam ngeen ne cant al ji la suñu borom jox cant gi ci génne ci xaq yàlla mooy génne ci asaka génne ci asaka sàmm ko bañ cee daw bañ cee yàq bañ cee def lu dul loolu mu bañ laa a yàq kenn wala mu a déclassé defe naa yaa gën a fort kenn boo ëpp leen ci adduna bépp fees na nga génne ci sa xel te xam ne xool ndox la alal ak adduna leeru ngëm mu mel ne ndox li nga xam ne lenn nag ndox ak safar lu ci la noonu nga war a seet seetloo li nga xam ne yàlla teg na ko ci sa loxo te ëllëg bu ñu la ko laaj te nga mu yàqal la ci sa ngëm dara sa leeru ngëm nga mu yàqal la ci dara ni loolu di position bu doy waar bu nit ki par exemple jël ci ay xew-xew yu amoon ci diggante nit yi yàlla yi am na fi waaye jamono bi di ko laaj waaw mu di ko fa xafara nit ki ñu tontu mu gëm mu jéggale ku jéggale rek yàlla jéggal la la nga jéggalee maanaam dañ la toon ngi jéggale ko na mu gën a tiise ci yow na mu gën a mettee na mu gën a jafee na mu gën a mer na mu gën a amee naqar nga ko yàlla jël di ëpp nit ki bu fekkente ne bàkkaar bariwul njëkkal bu rëy njëkkal ko nga xam ne njëkkal bi xëy na ci bàkkaar bi dafay def ay daraja lay doon yow daal ak i teraanga kon moo filee ko sabara moo filee ko sakara moo filee ko xafara wa zalama wastakbara bu tooñee jéggalu waaw nit ñoo bañ tooñ ku dul siddiq rek ku agul ci màkk bi siddiq rek da ngay tooñ ndax fépp am na lu ñuy wax mushahada mushahada mooy jàkkaarloo kumpa yi ba mu leer la ñuy ñëw ëllëg nit kii nga dajeel lana def ci àppam mu dee aji texel la wala aji texel di lay doon mushahada boobu ku ci àggagul rek seytaane dina dugal lënt ci sa xol léeg-léeg nga am looy warante wala luy jaax jaaxal wa zalama wastagfara ulaayika lahum lamu muhtadun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom kat ngoon jox ñu ak wóolu maanaam bu ñu ci mukk bis bu kii bi bàyyee nit yi dañuy topp nit ñi ñu xam ne yëpp seen xol naaw ndax ci benn loxo safara juróom-ñaar fukki junni malaayika yi koy womat di ko delloo ci ay ceen ay càll la mu gëdd waa sang ba ba nit ñi daje adduna lépp tiim ba yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam fàtte Mariama laxasu ci liggéey peeri aras Seydina Muusaa fàtte na Haaruna làqu ci pexe aras ila axiri ba ñoom ñëpp yonent yi ñëpp xam ngeen ne yonent yi itam wala sax temps du ko yóbbaale pour nga expliqué leen kii daa ngi jollu lu mu wax lu ko waral ak na mu demee. ulaa'ika lahumul amnu muhtadoon ñooñu ñooñu suñu borom ci fegal ci moom la ñooy ñi yàlla jubal jëf yu baax yi ñu ak sellal ko ñu gis sellal ko li ma ko daal di wax man xaw ma daal ko alal mu nekk nit ki bu nëbbu woon ngir bëgg mu gis tam di julli ci béréb boo xam ne wala muy def leneen lu baax mu doon ci béréb boo xam ne xalaat na ne kenn du ko fi fekk ngir bëgg a sellal nit ne ubbeeg bunt ne daal ci moom fekk boobu ko fi nit ki fekk gis gi nga ko gis mu nekk ci lu baax. xawa a neex lu bon bon wala mu xaw koo yëg rek mucc luñ si gisal kon jëf sellal ko ak ub jëf bi ci nekk yéen Sidina Ali Abdallah taala bu dafa ne jëf ju amul àndal ku dégg amul njëriñ amul njëriñ mooy tuyaaba dafa waroon a àgg du fa àgg jëm di loo xam ne dafa kàbbat di julli wala mu um waa wala kabare xam na ne fi ñeen fi ñeent naag suñu borom tabaraka wa taala contrat boo xam ne xam na ne fi mu ne allahu akbar ba fi mu naan asalaamaaleykum moomatu ko moomatul bëtam yi sañatu la xool da nga jëm ci adduna moomatul xelam mi waratu la xalaat di jëm ci adduna noppam yi moomatu ko waratu la déglu lu ñuy waxtaan wala lu ko intéressé moomatul tànkam yi waratu la sëgg te du record bi mu def lépp lépp loo xam ne rek ci ay cëram ndax cër bu nekk dana jël wàllam ci jaamu yàlla bu ñu sellal ba ci euh, karaw yaram dana jël bu ci nekk dana jël wàllam ci leeri jaamu boobu nit ki di jaamu bu ñu ko nangoo bi nga xam ne xam ne moom nekkat moomatul daraam taxaw loolu diggante yooyu ci julli yëpp misaal dañ ko ba tàyyi ci ay conférence soxla wuñu ci jaara ndax suñu borom subhanahu wa taala fa bëgg di nit ki dundam gépp di jaamu yàlla loolu dama koy mënee te am ay war-war ci adduna mooy lépp lu muy def mu ànd ak yéene ak teewlu ca yàlla yëg suñu borom yëg boo xam ne daf mel mu ngi jànd moom fu mu toll rek lépp lu muy bëgg a def muy jeexital ci moom loolu ñu daal xam ne kon jaamu ji muy jaamu lu ci nekk am na lu tax julli bi taxawaay bi am na lu mu wund jàpp nga jàpp saa yi moom am na lu mu wund këpp bi nga këpp sëggee am na lu mu wund na nga xam loolu xam nga bu baax dana tax mu gën koo mën a teewlu dana tax mu gën a diis si yow dana tax tuyaaba ji yokk dana tax leeri julli yi gën a feesal sa xol lépp looy jëf nag ndax bi suñu borom tabaraka wa taala ne iqra bismillah bi gën a xalaat iqra jàngal waaye dafay jàng naan bismillah bi kay ci sa tur borom kon li ngay jàng lépp na yàlla tax te xara du jàngal rek xara jullil te xara woora te xara jàngal alxuraan te xara génn asaka te xara ajil te xara jëflanteeg sa morom jullit nii te xara lépp loo xam ne li yaa ngi koy bëgg a def rek na nga ko def bismillah bi ko bu ñu seetee ne xam-xam sax xam-xam ci boppam bu fekkee ne bismillah la ci turu yàlla lañ ko xamee lépp tam njëriñ la bu fekkee ne xame ko ci tur yàlla maanaam bismil ilmi la wala bismil manaafi wala bismil lu mu mën a doon nga xam-xam am na la am na njëriñ am na një njëriñ bi ci zahir leen waaye li ëpp moo di lor dañ seet am nucléaire yi di tax nit ñi ñuy dañ ko jàng bismillah ilmi science am na lu muy jëriñ ci dundum nit ki di jàpp di jàpp ndal yi muy jàpp ndal yu bari waaye itam am na lool yoo xam ne nit ñi fu ñu toll rek fu ñu toll rek ñu ngi bàyyi xel ci loolu mu di am diit moo xam ne ñoo ko teg seen bopp ndax nañu waroon a jëfe te jëfewuñ ko daanu faral di misaal li na loolu ñu def horloge l'horloge du temps nga xam ne savant atomiste yi ñoo ko inventé woon bépp boo xamee ne lu war mën a tukkal adduna jege si nañu avancé si ko nga xam ne avancé nañ ko nangam yoon diggante mille neuf cent quarante huit ay na bi avancé nañ ko reculé ko ay yoon yoon bépp boo xamee ne am na xew-xew boo xam ne science ko indi wala jubóobi ko wala ci politique lu réy waar moo xam ne tax na ñu saa gën na liggéey ci ñoom mu imagination ndax saa moom kenn mënu koo xam dul yàlla ndax illa baxtatan day gerte rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina fekk ñaar ñu wàcc piis pièce bu ni moom di ko nekk du àgg ñu ëpp buftali nga gis ku tabax mbaltaam bay raax du àgg kon lu wax na lu nekk la lu la ko alquran wax illa tasmu illa baxtatan ñu gis na kon lépp loo xam ne jëfandiku bismillah loolu ja benn muy lor bi taxaw am jëmm wala muy lor yoo xam ne dafay nekk ci xol yi di ko lëndëmal wala mu di tiital nit ki ba di yàq lu bari ci kon jaamu yàlla bu doon ci teewlu la xol bi di làmbam di tàkkee ci yëpp di ci mën a kanam yaam yi te la la gën a am solo dañ ko laaj si Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu nee na ko waa ji sax si xalquhu maa uddi minhu in kulli laqaanul hakim jaamu yàlla ci gën mooy gi gën a sellal xol jaamu day raxas ci bu fekkee waa ji ngir yàlla rek wala nit ki ngir yàlla rek tax mu di ko def muy jaamu jaamu boobu te boole ñu ci lenn lu dul ngir yàlla te mu la day waaye boo dee def tey bàyyi ëllëg garab gi màggaat ba nga ca dagoon delluwaat leneen delluwaat ci lu toll ne moom du am solo ndax lu tax jaamu bu nga xam ne moo leen jëmee suñu borom day leeral sa basira te basira di ko sëñ ci waa waxe radiyallahu taala anhu bi basira bi kamis lil basari yem na oxaa te a min nazari basira maanaam mooy gisu xol gisu xol bi mel ne gisu bët ni nga xam ne gisu bët lu tuutee mën na koo fat ba nit ki dootu am jàmm dootu mën a xool naka loolu bàkkaar fu gën a néew wala mu néewul loo lekk wala loo naan wala loo jëfandikoo lu gën a néew noonu lay fàtte leer xol boobu ba nga xam ne nit ki basiram bi dootu mën a gis lu mu doon gisee bu yàggee wala mu bari rek pexe di daal di ñëw. beneen boobu moom mooy tax li ñuy wax ishqu ak mahabba sopp yàlla bëgg yàlla xam ngeen ni ki bëgg yàlla moom ak jaamu ak ci bëggu yàlla. wala ki nga xam ne bu ordinaire rek la dana xalaat yàlla ragal na ko ragal boo xam ne jullit bu mu ko ñàkk ragal suñu borom ca la yem su bëgg yàlla bëgg boo xam ne dana ko tee nelaw dana dox diggante ba yu bari mooy ki gën a ki gën ak jaamu ki nga xam ne moom la jaamu mu gën mu ko tuyaaba moom la yàlla gën a gis ndax jaamu yàlla bu mu doon bu ko suñu borom bu ko nit ki jaamoo ba noppi dañ koy teg ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala ci na mu yelle ci moom ci maa ngi wax kanam mu di ko xool ci na mu yelle ci moom xool bi yelle ci moom xool bi ñu koy xool day leeral jëf joo jële yoon ba bu ko xoolee benn xool yi ñu taxal ko yóbbu ci magasin denc ko ca yéene ji nag dafay sax suñu borom di ko xool bi xaw ma xam mu gën a foor moo tax moom yéene gën a foor jëf waaye rek yéene balay soppi nit ki la mu yéene na ko jëf bala nga xam ne dafa am daan mënu koo jëf loolu te bu ko defee yéene yi àgg yéene nag daal di gën a foor jëf ndax xam ngeen ne an léegi tan illa na saa xaw na saa oñ topp yoraa voilà waaye may jëf ci sa àllo baax nit ki li muy jëf ñëw na bu ko doyee ci bàmmeelam ba àllaaxira ba ba ñuy dekki waaye nag yéene kon moom mooy dekkalaat pour que jeexoon ba nit ki mën a yeeyoo ak dina ciir ma suñu borom. islam mahabba yi maanaam cofeel yooyu am na lu koy sabab lu ñu war a xam lu ñu wax naan mooy ak tafakkur bi maa tuuti sama waat yi xalaat nga xalaat. xalaat ci man tuuti sama waat yi mooy lan. xalaat mooy mooy dellu sa xel di settantal di méditer di waaru suñ wax na ci maxaaliku jinaan ne قال في الإحياء قلت بيني إن نهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة ولمس ذكرا بالإله فعلا ولمس من بعد دوام الذكر أما التعرف فبعد الفكر meññati diine ci adduna la ci gën a rëy ëpp ci njëriñ gën cee baax mooy am maarifa mooy xam yàlla xam yàlla bànneex bi mu am ci adduna bi mu am ci bàmmeel dafa bi mu am ci bàmmeel bi mu am bu ñuy dekkee ko gën a rëy bi mu am bu ñuy dekkee bi mu am bu duggee àjjana moo ko yàlla moom nit mënu koo def di lakk buñ jëloon aarif aarif di daay mooy ku xam yàlla dëgg buñ ko yóbbuwoon safara te xajuñu ko leeru xam yàlla gi buñ ko ne ñoo ñëw bala àjjana day bañ ndax ko xam yàlla bi rek day tax day bañ du nangoo dem àjjana ndax day xalaat bu fa demee mën na wàññi ko xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamatuma soxla bi xadis la wala wax kenn ci kumbalul awliya yi ne siraat xam ngeen ne moo tiiru jahannama ni ko melale mu doyewaar am na ñoo xam ne buñ koy jéggi siraat parce que la ñu wax ne jus yaa muminu fa inna noora wajhika yutfiu lahabi aji gëm yàlla ji gaawal nga jéggi ma sa leeru xar kanam bi mu ngi fay safara loolu lu foor a foor la kon nag bu fekkente ne dayo meññeti diine ci àdduna mooy am maarifa maarifatu billahi xam yàlla ak wéttilikoo ko wéttilikoo yàlla xam ne lu mat téeméeri junni ñu nekkoon fii di yuuxu di tëgg ay nënd di teg ay scène di musique mook nga nekk ci digg àll ba nga xam ne gisuloo mel mbindeef ñoo ci yow képp yàlla doom ngay yëpp moom ngay dégg moom ngay gis moom ngay mos moom ngay xam moo la itteel moo la fees dell ba nga xam ne xajalul lenn ci yow yéen nag kon tafakkur moom mooy lan xalaat xalam xalam li muy jëriñ daf lay wan say rafet rafet nga gën koo yokk xam tuyaaba ji ci nekk wan la say ñaawteef nga naqarlu ko tiit ko tuub ko nga daal di jàjj mu wan la xéewal gi la yàlla xéewal nga sant ko ci ndax xéewal gépp boo xam ne santloo ca yàlla mbugal lay mujj doon mbugal lay indi xéewal gi ak noo mën a mel yàlla xéewal na la xéewal xam ne boo seetee ci nit ñi da ngay gis ñu bari ñoo tane te gënuloo leen ci genn wet gënuloo leen leen bàyyi yàlla teg leen loo xam ne yow la ko yàlla jox la loo xam ne yàlla jox la sa ay bët ngay xoole may la sa ay nopp ngay dégg say tànk ngay dem foo bëgg a dem nekkuloo nit ku doy waar ba kenn jaxasoo yow foo bëgg a dem dem fa fekk fa nit ñi jaxasoo ñoom mën a ànd ak ñoom muy xéewal bi gën a màgg yàlla def gannaaw bi ngay juddu tànnuloo ban béréb ngay juddoo tànnuloo jan jamono ngay ngay ngay juddu tànnuloo maanaam yow tànnuloo sa ndey ak sa baay tànnuloo fi ñu lay yare tànnuloo ñu lay jàngal tànnuloo kër gi ngay dëkk te loolu lépp di jeexital ci yow yàlla tànnal la ngay juddu ci lislaam ci këru lislaam ci réewu lislaam këm yàlla këm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli di woor bu xéewal wax ne kenn mënu koo ci yàlla ba mu ba mu ba mu ndax ko kenn ko kenn mënu ko boo ko fàttee nag war ko gannaaw yooyu yëpp ko kon tafakkur maanaam méditation am na solo lool kon dana tax nga xam li la yàlla defal nga sant ko dana la xamal sa màggug suñu borom tabaraka wa taala nga ragal ko wet ko fonk ko jublu ci lim la digal waxtani ko lim la tere dana la woon raf taaru suñu borom bi nga xam ne lépp luy rafet du dara boo ko dendalee ci misaal rek fépp dara ci léegi suñu borom loola naaw réer na waaye fekkoon na loola des na lu bu doon lu gën a rafet ci lu xel mën a jàpp waxuma li ci àdduna sax waaye lu gën a rafet ci àdduna lu xel mën a jàpp du doon dana ca loola xam ne kon rafetaay bi suñu borom tabaraka wa taala yónni naa ko rafetaayu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni mu mel ci bàyyi bis bu ñu ko feeñee lay yombal xiyaam daf suñu borom bi bëgg ba xaqataay xaqataay boobu ëpp na xaqataayu Seydina Jibril rek xam ne bu romboon fii rek lépp loo xool day rafet day mel ne couleur yi gën a rafet di ondoyé di wëlbatiku ci melo yu gën a rafet ba nga xam ne yow sa bopp bëgg a réer moom Jibril waxuma la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma la seneen dana tax gën a xeetal suñu borom daal di yéeg ko defee xam yàlla daal di lay dikkal jóge ci tafakkur kon tafakkur ak tazakkur ak fikru wa dikru ñaari forme yi jaamu yàlla gën a kawe alquran daf leen a boole alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkiruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila subhanak nga xam ne su moom dafa ñaax nit ñi ci ñàkk a yéemu ci kéemaan yu bëri yi mu def ci suuf si ak ci asamaan yi ba kay ñu ne ci samaawaati wal ardi yamurruuna alayhaa wa hum anhaa mu'riduun suñu borom kaw te fi mu def ci suuf si kenn xamul nu mu toll yi ci asamaan si kenn xamul nu mu toll mu ngi ko romb ndey joor càmmoon buñ ci xalaat li ñu ci war duñ ko def te moo di yéemu ci waaru te loolu bala koo mën da ngay xalaat da ngay saxal al fikru mooy euh, méditation ak zikru tudd yàlla xam ngeen tudd yàlla tudd yàlla dañ ne moomal seytaane yàlla nag lépp loo xam day bëri seytaane wax na bëri ndax seytaane dafa farlu ba doy waar waaye nit nga xam ne day tudd yàlla tudd yàlla woowu dàq seytaane wala mu nekk leer boo xam ne day lakk seytaane bu fekkente di jikko yu bon yi nga xam ne war na koo dindi ci moom dindiwu ko bu tuddee yàlla seytaane daw taxaw bële di ko xaar bu noppee rek mu dugg ci mu mel ne xaj boobu nga xam dafa xiig ba bëgg a dee ci siyaaku yi néeg bi suñ ko dàqee mu daw ba fële taxaw di xaar bu waa ji demee rek mu dal ci dugg dugg ci siyaaku yi seytaane mooy sëñ ci yooyu kon da war a defar jikko yi ba pare boo tuddee yàlla seytaane daw te suuf dellu si ndax benn tiit na ragal na la te itam gisul lu mu lu mu bëgg ci sa xol bi ci sa néeg bi nga xam ne mooy sa xol nga xam ne kon waa ji bu fekkee ne saxal na zikro fikro day dal di am lu ëpp la muy wut ndax nit ki lu muy wut mooy li mu xam li mu xam la ca gën lay wut waaye la mu xamul xamu ko mënu ko wut ci borom nag bu ko neexee la nga xamul wutuloo ko mu jox la ko lu ko sëñ Tuubaa waxee ci radiyallahu taala anhu ne yàlla ci salaatam sàkk lu ma ci sama borom loo xam ne ëpp na la ko doon sàkku te sama yaakaar tënku. sama dundal béy ko de. maanaam tax waaye maa faax moom la lii. dina laaj la bii bara jaar. lay sa yu daal bi lay sa yu xëy yi. kon lool war na daal la muy xëy yi. muy daal war na daal la muy xëy yi. noonu la. ko defee nag noonu lay la la tafakkur di wane li nga ragal nga di ko mën a waxal ko li nga xayma nga di ko wut. noonu lay saxale ragal yàlla ak xam ko sa xol soo yàlla rek sa njàqare mu ngi ci màggam bu rëy googu ak ragal ne doomu xaqam waaye ci des lépp bànneex lay doon yaa ngi ci diggante alxawf ak rajaa yaakaar ragal ak yaakaar boo weesoo ragal ak yaakaar yaa ngi ci li nga xam ne moom lañ tuddee bala ngay àgg ci al haybatu wal un wal unsu yaa ngi àgg ci ko waxee wa rajaa xam mu ngi toll ci jihaad nafsi mooy sant ne bul nekk ci ragal yàlla rek te bañ a ko ndax kon da ngay da ngay xaddi da ngay maanaam daal doo am si yaakaar daal. da ngay découragé da ngay naan naanu naanu. waaw da ngay naanu. te soo naanoo suñu borom dañ ci wax na ko nee na diggante fi nit ki faatoo yàgg ci sukuraat fa mu jox suñu borom rek fa la koy féetee. te kon moo tax nit ki buy jege faatu sopp nañu yaakaaram ëpp euh, ragalam nit nag nga xam ne. léeg-léeg day nekk ñun lii day nopp léeg-léeg lii nopp féeg agul ci tamkiin bu àggee ci tamkiin nag benn xaal rek lay doon doon soppi ko. al al al qabd wal bas moo topp ci xaw raja bu nit weesoo maqaamam ragal ak yaakaar tam do ñu ngi ci xaw ñu ngi ci raja mu wees ko te daal di ci al qabdu wala bëstu al qabdu moo taxaw taxawaayu xaw al bëstu moo taxaw taxawaayu yaakaar bu wees ko foofu it àgg ci al haybatu wala lumtu al haybatu mooy dara réegi wala mu doy waar ba yëg di ngay yëg nit ñi foore ak na mu demee yow ci sa bopp ni mu la influencé mooy al haybatu xam bi ñuy xam màggu suñu borom ak lu bari wala unt mooy wétli koo ko mu nga xam ne boo xalaatoo ne rek daal di wéet ba mel ne yow rek a nekk ci adduna xam ne suñu borom rek lay nekk nii leneen dootul nekk alay bëtul lu fekkee nit ki dem na ba àgg ca léeg-léeg bu tolloo ci umf bi dana di kàq sax suñu borom tabaraka wa taala am na ci yonent yi ak ci wàllu ñoo xam ne daañu reeroo suñu borom suñu borom dana leen reer bi nga xam ne ne ci biir banu Israaïla yonent yàlla Musa alayhi salaam dafa fekk ne dafa am sécher dafa maran kaw moom dañuy jaaxle di ko ñaan loo da ko mu ñaan suñu borom di ko ñaan di ko ñaan naan suñu borom ne ko am na sama jaam albarax lesbat benn nit ku ñuul la séet ñaanu ma du ma indi sama ndox mi ko mën a indi yonent Yàlla Muusaa dajeek barax lesbat ci ko ay waay mu geesu ne a ah, suñu borom waaw yow da ngaa di ne am na lu beneen góor dul yow foo téye sa ndox mi ñu deek ma waaw loolu lay jëriñ danoo am keneen ku nu may ndox ku dul yow wala da ngaa doo sàkkal beneen buur ku dul yow suñu borom daal di sotti rek ndox mi mu mel ne kër mu nekk ci loolu rek la wax. nga xam ne euh, al unsu mu bokk ñoo taxaw taxawaayu bas bu baax si ngeen ne Abu Yazid Bistami radiyallahu ta'ala anhu waxtu bi nga xamee ne. dana di wax ay maqaama yu tax bi nga xamee li nga xamee ne. wàllu yi ku ci nekk dafa am yonent boo doon mais yonent boobu moom li mu doonee ci yonent bi moom nga doon moom nga doonee ca kooku la kooka doonee ci yonent bi moom nga doonaat ci moom kon nga xam ne lépp lu ci yonent bi sallallahu alayhi bu dee wax itam ku dem rek sëñ Tuubaa ak turbul xaw ku ku ñu tudd rek mu ngi ci biir ay misaal rek laay joxe di indi ay gaay yàlla yoo xam ne dañoo amoon foo xam ne góor-góorlu moo leen ko may ngir ñu xam ne yoon wi la mu ubbi ko woon ko ubbi daan daan ko soobee la nit ki nag bu fekkente ne boole na xalaat ak tudd yàlla na ca boole taxlu bu foog ni mu tudd kenn dañ tubaab radiyallahu taala anhu nee na wa kullu man yanzuru fawqahu al-kilaab fal-kalbu xayrun minhu duuna al-kilaab képp koo xam ne foog nga ne yaa gën xaj xajal a gën kon nit ki warul xalaat ne moo gën lenn nga xis bu ñu ci daal nekk lépp Seydina Jibril ñu àggal ñu ko nekk lépp. na nga torox lu yàlla ci kanamu lépp lu mu dund lépp lu mu bind da ngay xam xaq ki ko bind kon waraa fi kulli xalqin xaq min xalaq ni ko suñu waxee ci nax bi qada al xaaj na nga sàmmonteeg mépp mbindeef na nga ci sàmmonteeg xaq ci sa ko bind. mu ne nag ñu ngi ko waxee ci xoqa gaa yu baax yi ñu ne minha trois riqahaari malikin xaal bidayaati ma xaal nihayaati fi lbidayaati xawfu zanbi yafjuruhum wa fi nihayaati ijlaalu jalalaati bokk na ci seen i jikko bokk na ci seen i melo toroxlu waxtu wu ñu soog a sóobu ci yoon wi ak waxtu wu ñu àggee ba rek am uusoo itam mënut tax te sylvain yi xaw na ni jurum ci tàmbali bi ragal bàkkaar ndax xam ne bàkkaar tooke la maanaam la lu ñu ci di lekk ñu ko gaaw a mu dee dee na dana am ci gayam am ci baax yi dee moo tax ne dee mooy yu xol kon bàkkaar tooke la maanaam poison la ci nit ki baat na mu ne ñooñu dañuy toxlu fu ñu ci bi ñuy tàmbali ak bu ñu ba àgg muy ndax ragal bàkkaar mooy tax bi ñuy toll dugg ci yoon bi ñuy toxlu ndax xam seenu tële ak seenu mënadi ak seenu xamadi wéeru na ci suñu borom ñaare ko toxlu wan ko sa su ko defee moom boppam mu dimbali la taxawee la ba nga raw bu am doole xaaral bi daal ma àll bi ngeen xaw na ngir jiw boo fi nihayaati ijlaalu jalaalaati buñ àggee nag ba àgg màggal gi ñuy màggal suñu borom rek dañoo rëy fi ñoom loo xam ne suñu borom tere na ko wala lu ñu sib la wala loo xam ne sax baaxul bon ëppale nañu suñu borom rek mu sàkk leen ñu di jaamu di def loolu mooy ijlaalu jalaalaati ngay yéene waxtoon bi toroxal sa bakkan di gotti sa bopp loolu jàngal toppal bu ko am ñaata talaa duma xam ne si biir réew mi kaw ñaata laata ma fi yéwal xiyaanaati am yéene jiw jur bépp nga yéene leen mooy yéene sa bopp. loolu nee na yàlla yi jaamu ci kaw foofu yépp li leen suñu di bañ bañ bañ li mu ci gën a bañ mooy bànneex jaamu sa bopp ak jaamu bànneex. أبغض إلى أن قبل من دون الله الأرض الهوى kon day dem ba xam ne suñu borom génn ci lu da ko ci raxaban wa raxaban bu ko defee day dem ba si adduna dana xam rek adduna bi def suñu borom la te bind ko ab ab ab lu ma xalaat laa ko xalatal bind ko ngir foofu mu jox ko xaqam waaye du peese mbabbu yoo ci moom ñi nga xam ne suñu borom ne ba dundee adduna ba tey mais ñu nee na ba dundee adduna ba koo xool ndax ñàkk fayda bu adduna ñàkk fayda ci moom ndax day toog nit ñi di la yóbbu fu bon boo toppee lan nag mooy adduna lépp loo xam ne du loo la ñàkk loo xam ne lii du farata ci yow ci adduna lañ ko boole xam ngeen ne ah, xaalis bu bari sax alal bu bari mën na bari nekk adduna aarifoor yi am na xam dañ naan allahumma inja dunya Are they Americans in the assembly or African American? li gën a mujj gën a am solo waaye maanaam ñoom bokkuñ seen ci plantation waaw loolu d'accord xol ñu ñu rotee ñu. ñu ne bakkan siyaasa la ñuy def moom wala politique ak diplomatie ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam leen ne diine lu diis la ku bëgg a songal doole rek da nga daw ngay xam naka ngay jëfee te diine yu diine moom lu suñu borom jàppandil la. doomu aadama bi dafay am ay exemple su muy dundee su muy dëkk ñu mu jàng kaa ci taarix histoire gis nañu daal gisee ak nañu meloon muy xalaat seen melaw ak seen njàmbaar ga di ko yéem tax mu di leen roy di leen roy bokk na ci maanaam li ñu wax méditation li ñu doon wax xalaat xalaat saxaaba yi li ñu dajoon li ñu muñoon la ñu meloon la li nga xamee ne Sëriñ Tuubaa loolu la waxoon radiyallahu taala anhu li tax bu mu bindee Masaalikul Jinaan dëkk bi mu jógee Mbàkke Kajoor ñeenti at yooyu nga xam ne nekk na ngeen ne njëkkoon na tàmbali Masaalik gannaaw am ay xew-xew yu tax mu tegoon ko gannaaw lu ko xabalaatee xam ne diggante Mbàkke bu ñu sañ Daaru Salaam la àggale jotaay bi toll ci ay fanweeri at ak juróom-ñett juróom-ñeent bi nga xam ne ne diggante boobu ci la wàcce ci cheikh yi ñu bare diggante boobu bi masalik àggee xoqa la ci daal teg léegi xoqa moo fàq Touba kon moom la njëkk a way maam cheikh a ko loolu moo di daawoon xalaat gaa yàlla yooyu nga xam ne bëgguñu dul yàlla muy seet seen jéego yi ñu daawoon doxe saxaaba yi bëgg gi mu bëggoon yi ak yéem gi mu leen yéemal ndax liñ bopp yàlla ba jeex tax sopp gi mu su borom boole bi nga xam ne ñoo daal liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ne dem wax ne moo gën a siiji liggéeyal na bi sallallahu alayhi wa sallam mun kul aalim baaxil qadim jaalani asna qadim liman lahu fadlu ñeent mu wasaani fil xillami wasaani fil xillami lu bëri day waat ñu suñu borom njëkk a sopp sopp nga gën a màgg ci ci soppam mu ñëw gën a tànn ci mbindeefam yi booba nga xam ne gis na alastu bi rabbikum nga xam ne ahqaaban lañu nekk ci géej gi leer yàlla ak ñi mujj fitti ñu nekkee ci woowu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bu ko suñu borom di xool ay bët ay ay bët yu war jëlaali bu fett roo yooyu fette ca teqali ko xam ne jaamu nañu seen borom kon ay junni junni junni junni junni at ci géej yooyu qudra irada maarifa alshafaa aljuud alhuda alxikma ci ay géej yoo xam ne ñëpp dañ caa sëmba sëmba sëmba sëmb ba mel ne neen toll ne neen di leneen cofeel yi mag yi mag yi nga xam ne moom leen suñu borom jagleel ñoom dong te boolewu ci ñeneen bu ci jógee beneen catégorie mbindeef la soppaat beneen xeetu soppi woo xam ne ak bu ca cofeel ga mu sopp ñu njëkk ñoo ngi leen ñooñu ñuy nit ñoo xam ne ñoo raw ñu bokk ndey bàyyi suñu borom sori seen jamono ngir yéen ma néeg soreel ñu soreyal door ndax ñun ñëpp bindi ko ci benn jamono rek mucc jamono yëpp bu ñu am ku ko leeral kon yéen ma ne suñu borom ji day am fu xat fu mu ne suñu borom maas bi gën ci maas yu ñëw ci adduna mooy ñi ànd ak man ñi maase ak man bokk jamono gannaaw gi ñi ci tegu xarnu bi ci tegu mooy taabixoon yi les épigones gannaaw kon ba ñooyu ñetteelu xarnu ba mooy ñetta toppaat mooy taabixoo ak ñu toppaat te boobu lu tax leer ko rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam diine kat mënul ne lépp jot ci ñu waaye nag saxaaba yi am na ay sew fa yoo xam ne jotuñu koo bind ak i xaraatin yoo xam ne dana tax ñu xam loo xam ne mënuñu ko xam ci diine ji ndax ñun buñu a mbind mi ñu fi yaram bi daan jaar ak liy xew ba aaya wàcc ak li muy jëflanteeg ñeneen ak li muy nekk li ci diggante ba boromam buñu war a bind kat yi du ko xam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba am ñaar fukk ba am téeméeri ak ak ñaar fukk di soog a tàmbalee bind xadis waaye yi xam ngeen ne magaasi yi maanaam xare daan xare فاتة الوجه إلى الكل مبتسما شيخ مرتضى علمه علم درايات أكبر Inshallah. li ñu njëkk a wax ci mu la koy laaj ci ñaari bi yi muy wajal sawaarifijul muxtaari junnada kulli xaarin an naari wa kalbihi daariya al madina barakatan wa kahba muy lay la maanaam béy naa ngi joué sëriñ Daam léegi ñu laaj ñaari bi bind la tàllal yoonu liggéeyam bi yi ci daje danaa sant yàlla ak màggal ko yëkkati ko suñu borom sax moom benn jaam bu ko yëkkati ba àgg fa muy onotol waaye jaam bi kéem kàttan la ciy def wàcc tëgg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di feeñal ay ngëneelam jaloorem di sant itam yàlla ak yonent bi li ñu ko defal xamuñ ñu ñu ko defal ñeneen gannaaw loolu teg ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ba tey forme jaamu yàlla ba kawe ndax ñu suñu bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ak jàlle ci am ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax fi ñu ne ci jamono dañuy suñu borom dafa yër mu gën cee ko xaadimu rasul xaadimu rasul bu ñu ko martaba yu bari am na du xaw dana am ci jamono bu nekk ndax du tasawuf xam nañ na muy demee ay chartam ak kàttanam ak sañ-sañam ak mën-mënam ak li ko suñu borom defal ci ay jagleel xam ne mu ngi aju ci jëmm ju nekk la ko suñu borom defal ñu bari ñu fi jaar doonoon ko ci suñu ñii doon ko ak yu bari ñii doon ko ak yu néew ba ci ko doon ñetti muy xatmul wilaaya am na ñaar ñu ko woote mu di bokk ci afraadul aalam maanaam nit ñu wér ay benn benn ñu tànn tànn ci adduna ci jamono ji ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee ba tey adduna tukki loolu ñu tuddee afraadul aalam ñu am ci ay melo ak xeeti xam-xam ak i jagle yoo xam ne du xutbul xaw si yëpp a ko am waaye lu mu ci mën a doon yooyu ci nekk ku ko doon am na ñoo ko bokkal doon ko benn nit ëppale la wala nga ëppale leen ñu la wala nga raw leen ñu mën la wala nga mën leen yoo xam ne moom la suñ gën a tànnal boppam su ñooñu abdullah jaamu suñu borom ndax loolu dajale lépp tax suñu borom ñu mu tagg ñëpp ci ay yonent li mu leen taggee ci wetu jikko inna wajadnaahu saabiran ni'mal abdu innahu kaana saadiqal wa'di innahu kaana siddiqan nabiyyan yëpp ay maqaama la ay garaat yi mu takkal ay soppeel di leen tudd yàlla du fàtte waaye fàttaliku tudd maanaam nit am wàccuwaay ci yow ngay xam le wàccuwaay bi ngir bég ci moom waaye nag Sëriñ Tuuba xubbul xaw si la mbaax bi ñuy wax yëpp am na waaye am na benn boo xam ne xamuñu ko ba defee la moo di xaalimu rasul loo xam ne bi ñu yëgee xol yëpp mu ngi ci soog yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngee ko ko li mu wax ci lu ko suñu borom defal ci daraja yonent bi ak li mu wax ne suñu borom moo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko sàkk ci suñu borom mu di yéene yoo xam ne daawu ko dégg xaaj yooyu wax nag ne dugg lépp loolu la waaye ñu ci jiitu jàngalu lislaam ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek fa jàngalu lislaam na ci tox yi ci ñuy wax théologie ay téere taqribul aqsa boobu ma wax léegi traduire naa ko Mawaahiboul Quddous traduire naa ko commenté naa ko ak yeneen yoo xam ne ci théologie la ko bind islamique bind ci fiqh jurisprudence nga xam ne dafa boole ak xamle dañuy jaamoo yàlla xamle yi dagal ak yi araam yi mu na loo xam ne xale yi rek la ko bindal du di yee di leen ci yoonu bi bind loo xam ne ñu ngi leen xaw a gën a yi jëm ci ay vingt-cinq ans yooyu nga ko ñu ngi rek nga ko bindal ngi leen xam ne ku toll ci foofu ñu toll ci âge loola nga war a xam gànnaaw yow loo xam ne mag ñi ñi nga xam ne xam ne mu kàll fekk mu kàll yëpp la ko bindal muy fekk jurisprudence dikk ci tasoof muy ñetteelu fànnu sharia sharia ul islam xam ne gën diggante jaam bi rek ak boromam la jàllale. diggante jaam bi ak boromam nga xam ne kon jaam bu nekk ak sa expérience bopp yoon wi lenn la nañ cee jaare mën na nekk benn mën na wuute waaye kenn ku nekk li ñu yi tempérament yi wuute na expérience yi wuute kenn ku nekk ak la nga xam ak la jaare ak fa nga toll ak fa nga àgg loolu mooy suuf bind na ci Masaalikul Jinaan moom la njëkk a bind bind xoqal bu kaaw résumé ko yoon bi nit ki soog i sóobu engagé ci yoonu tasawuf ba muy ci borom yi muy i yi muy yi nga xam ne moom la war a xam ak na muy war a jëfe ak ndox yi ak mu bind ci daal